أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ñu ñëw ci suñu ñetteelu bind bi mu commencé ci awwalu maa yajibu mu ne maa yajibu di njëkk a war alal mukallafi ci mukallaf mukallaf ku ñu togg jëf moom li njëkk a war ci moom moom mooy mu wéral nga moom mu wéral nga moom moom mooy mu dëggal mu gëm yàlla ak yenteem san salam mu daal di dëggal ay pas-pasam ci mu faxee xam li nga xamante ni moom moo ko wa moom moo war yàlla hmm, ak li nga xamante ni moom moo jomm ak li nga xamante ni moom moo dagan mu lu mel noonu tamit mu xam ko ci yonent bi yonent yi saa salaam te yonent yëpp alayhim salaatu wasalaam mu xam di war ci ñoom ak di dageen si seen àq ak li nga xamante ni moom moo war ci seen àq ak lépp lu jom seen àq mu ne tamit mu ne mu ne ci loolu ci la bokk lépp loo xam ne saa salaam indi na ko mu faxe koo ak lépp mu faxe gëm ñun ci lépp lu mu ak yeneen yonent yi tamit mu gëm yàlla ak yonenteem gëm téere yeeg bisu penc ak yomal xiyaama gëm dogal gëm siraat ak misa balance beeg lépp loo ak àjjana ak safara ak laaju malaaka yeeg mbugalu mbugalu bàmmeel ak yooyu yëpp mukallaf yi daf ko war a gëm ginnaaw loolu tamit mu faxee xam li nga xamante ni mooy mooy defal farataam moo tax borom téere bi daal ni summa maarifatu ma topp mu xam li nga xamante ni yuslixu dina yewenal bi ci moom farda ayni gi fàtte jëmmam su boobaa léegi mu faxee xam lépp loo xamante ni moom lay defaree farate jëmm mooy liy tax mu mën a defal farate moo tax yuslihu moo tax ñenn ñi di ko firee yaxsulu yu xasulu bihi yu xasulu mooy li nga xam ne diñ ci amalee diñ ci amalee mooy di nga mën a diñ ci mën a taxawee mu xam li nga xamante ni moom lay mën a taxawee ci faratay jëmmam faratay jëmm comme ni nga ko xamee farata ñaari xaaj la am na fardu kifaaya loo xamante ni bu ko ñeen ñi defee mu wàcc ñenn ñi am na loo xamante ni moom tuddee fardu ayn mooy loo xamante ni bépp doomu aadama bépp jullit bu nekk yow yaa ko mën defal si bopp kenn mënu la koo defaral bi nga xam ne kenn daf kaa war a defal si bopp kooku nag moom amul xale amul mag amul ndaw amul taalibe amul kenn képp ku a war a taxaw foo pour defal ko sa bopp moom moo tax léegi naka ngay defee loo xamul loolu mënta nekk ma tax ko il faut que war a xam say say farate jëmm moo tax farate jëmm yooyu noonu nag ci la téere bi di taxaw incha allahu rabbi moo tax moom farate jëmm yooyu noonu ka ahkaami solaat comme attey julli attey julli danga war a xam julli julli yaa koy defal sa kenn wala kenn mën la ko kon war ngaa fayee xam naka la ñuy jullee moo xam moo xam ci wàllu kaabar yeeg farata yeeg sunna yeeg ngeen yëpp danga ko war a xam laab tamit danga ko war a xam wa taxaare moo tax ma ak attey laab nga xam lépp lu aj ci wàllu laab ba ndox moo dagan jàpp ba ndox moo dawoon ci jàpp naka la ñuy jàppoo naka la ñuy sangoo naka la ñuy tiime yooyu yëpp danga ko war a xam wa siyaam comme koor koor tamit danga war a xam lépp lu ci war moo xam faatee koor ak suñuy koor ak lépp lu aju ci koor luy jàq koor ak kañ la ñuy xëdd ak kañ war a dog yooyu yëpp lu ñu war a def ci koor lu ñu warut a def yooyu yëpp danga koo war a xam yëpp kenn war kenn kenn mënu la koo xamal kenn mënu la koo defal moo tax tamit yow tamit dangaa war a fexe xam yéen nga fexe xam noo koy defee dégg nga moo tax ni kaxkaami solaati comme àttee julli wa taxaat ak àttee laab wa siyaami ak àttee koor moo tax bu ngeen xoolee jadwal bi noonu dangeen gis mu ngi indi tasxiirul imaan mooy bu njëkk bi ñaareel bi moom mooy xam faratey jëmb ñetteel bi ñetteel bi si leen si leen si leen si leen jëm si noonu moom lay wax noonu moo tax mu ni wayajib alayhi wayajib dina war alayhi ci mukallaf an yu xaafida mu wattu ala xududillahi ci doytalu yàlla yi doytalu yàlla yi moom mooy mu xam fépp fu ko yàlla yamloo mu daal fay tax mu daal fay mu daal say yem alxudud ci misaal tey su ma doon misaalee xudud xoolal ma rëdd bi ma lay ma lay rëddal si ni ma rëddalee nii rëdd bi ma la rëddal boo xoolee rëdd bi mun nga moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy xudud bi xamante ni fii nii dañ la fii bur ko jéggi comme frontière comme comme ni naan la dëkk dëkk comme benn miir bu ñu bu ñu wëral ci dëkk mun dëkk bi miir bii nii moom mooy miiru dëkk fii la dëkk bi yam ci misaal tamit mën nga ni attey yàlla tamit comme noonu la mel xamante ni léegi lii saa boo ko génnee rek saa boo génnee fii xamal ni mooy nga yàlla mooy moo tax ko da war a fexe ba doo ba doo génn ba doo génn lii nga fexe ba chaque jour ngay nekk ci biir waaye doo ko génn moo tax mi danga war a wattu frontière yàlla doy tëri yàlla fi de yàlla limite nga yam nga yam fa doo ko doo ko jéggi mu dégg loolu mooy xuduut dégg moo tax ni na nga fexe ba doytalu yàlla yi nga fexe ko wattu mu ne wayàq fa ni nga koy wattoo nag ngay wattoo doytalu yàlla dafa mel ni dafa indaat ibaada bi pour leeral moo tax ni wayàq fa ni taxaw inda amrihi si jëfe ay ndigalam wala yi ak bàyyi ay tëram kon ni ñu koy defee moom mooy da ngay lépp loo xamante ni yàlla digal na la ko nga taxaw ci def ci kam nañu ko digalee def ci loo mën lépp lu mu la tere tamit nga bàyyi ko kenn noo ko mënee nga faxe ba bàyyi lépp lu mu la tere faxe ba def lépp lu mu digal boo defee loolu rek mën nga ni wattu nga doytal yàlla yi kon boobu mooy ñaareel bi mooy ñetteel ci nga xamante ni dafa war mu ka bi maanaam moom mooy ñetteel bi ci war mu kallaf mu war koo mën a taxawee ñeenteel bi ñeenteel bi nag moom mooy tuub moom mooy nga tuub dellu ci yàlla ndax nit ki bu la yàlla diggalee nga mooy ko yàlla digal la defoo ko yàlla tere la bàyyiwoo kon kay mooy nga yàlla kon képp ko mooy yàlla danga war a faxe gaaw tuub bala laa yàlla mere moo tax moom waaye tuuba may tuub ilallahi jëm ci yàlla subhaanahu tudd naa sellu yàlla qabla an yasxata alayhi du njëkk yàlla di ko mere du njëkk yàlla di ko mere kon nay fexeel moom doomu aadama bu xesee ba mooy yàlla mu fexee daal di gaaw tuub dellu ci yàlla bala ko yàlla yàlla yàlla dañ gaaw tuub ci yàlla après dina indi charte tuub incha allah léegi ñu ñëwaat jaaraat ci bind bi benn yoon mu firi ko par benn baat par benn baat ndax yow mi may dégg nga mën koo jàpp bu baax a baax man awwalu yajibu di njëkk a war alal mukallafi ci mukallaf tasxiixu imaanihi mooy mu wéral ngëmam summa maarifatu ma topp mu xam la nga xamante ni yuslixu dina yewenal bihi ci loolu farda aynihi faratay jëmmam ka axkaami solaati comme attey julli wa tahaarati ak attey laab wa siyaami ak attey koor wa yajib dina ci mukallaf an yuxaafida mu wattu ala ci doytalu yàlla wa yaqifa mu taxaw inda amrihi si jëfe ay ndigalam wa nahyihi ak ay tereem wa yatuuba mu tuub ilallahi jëm ci yàlla subhaanahu tudd naa sellam qabla an yasxata alayhi du njëkk mu koy mere ko firil naa la ko noonu pour la ko borom téere bi dafa nga xamante ne moo war mukallaf yu bari la mu limal la ñeent yi njëkk a war mu njëkk bi mën la moom mooy mu fexee wéral ngëmam boobu mooy bu ci mukallaf bi mu fexee xam faratay jëmmam ñetteel bi mu wott doytal yàlla ko yàlla yamloo mu yam ay ndigalam bi moom tuub mu tuub delluwaat ci yàlla bu defee mooy yàlla mu gaaw tuub dellu ci yàlla ñeent loolu mooy résumé bind bi ñu yem foofu incha allahu rabbi ba beneen yoon incha allahu rabbi képp ku si gis ab juum wala kii ñu ngi lay ñaan nga wax nga wax ñu ko jërë ngeen jëf wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam